am rek waxtaan wu gàtt woo xam day aada moo tax nu koy def waaye jàpp nañu ci lu nu wér cëng ni ku teew fii rek umpale woo sëriñ sàmbay day nag waxtaan yu mel nii di jataay yu mel nii saa wu amee aada la ci ñu jaaraat lenn ci jaar-jaare ki nga xam ne mooy def waxtaan wi sëriñ sàmbay ñu ngi gane jamono ci 1929 ci Louga di doom ci sëñ Ahmadou Kabir Mbay jànge alquran ca daaray kokki ca wetu sëñ Mbay Ture foofa la jànge ba nekk afisul quran wottoo fa it lenn ci xam-xam ak lu jëm ci wàllu nëxu ba mu jógee kokki la dem ndar mottali fa it lenn ci xam-xamam foofu it la jànge ba am certificat d'études primaire élémentaire jóge foofu dem ci réewu arab yi dem Tunisie te jamie bu zaytun foofu la amee ay diplôme arabam dellu siwaat fii ci réew mi dem ndar ci 1957 nekk surveillant ci lycée Faidherbe foofu la amee BPCM ak première partie bu baccalauréat daal di dugg ci wàllu njàngale nekk instructeur ci ñetti at jógee ci loolu la daal di def examen spécial d'entrée ci université bu Dakar ci faculté des lettres foofu la amee licence su arabam ak licence am en lettres modernes nekk ci biir liggéey boobu ba présenter doctorat bu troisième cycle ci science mystique def ko ci téere bu ñëpp xam muy Masalikul Jinaan ci wàllu waxtaan ay xew-xew yu baree bari yu am solo muy UNESCO bi ci biir réew mi yaakaar naa ne fu nekk dégg nañ fa sëriñ Sàmba mu def fa waxtaan yu am solo ci wàllu liggéey it biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu baree bari yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biir it yoon wi jàmbaar la joo xamante ni ju ràññeeku la ci diir bu gàtt rek moo taxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju fi sax la wasalaam jërë ngeen jëf hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala khayril anbiya'i wal mursalin mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyoo ba gën a sell ci nuyoo yi nuyoo jullit ak moroom nuyoo mbokk ci mbokkam mbokk diine ak mbokk tabax yéen a ngi ànd ak waa daayira Ahibaay Sëriñ Sam taxta raayir Seexul Xadim Touba lu nu bokk te mu dajale nu fi leen sant cant bu amul ab cant gi li ko waral borom risaala ci taalif naa ibn abi zayd al-xirawaan yi dafa wax ca njaal benn gënee ko woo jëmee ko ci bind téere bi tax xale yi xam seen diine mag ñi xam seen diine mënu koo fay mu ngi koy sant sant bu amul ab ngir la mu yaakaaral boppam ci bind woowu muy bind ngir bind nit ñi ci yoonu rasulullahi sallallahu alayhi ko yàlla jox mu won ko bindee fi ki nga xam ne moo sabab sabab bi mooy ki ko sant ki ko ñaan mu bind téere man itam suñu mbir noonu la demee ak yéen bu ngeen ma woowul woon fii wala xewalu leen fii li ngeen xewal fii mën naa ko bañ a toog te li ma yaakaar kon ci jataay bi mën naa ko bañ a yaakaar loolu moo tax ma ci leen sant yëngu yëngu yëngu boo xam ne mooy yëngu ci lu neex yàlla ak yonent bi ak sëriñ adduna ku ci nekk yëngu te yëngu yi bari na ñi ci nekk ñu ngi yëngu jëm fu ne kon nag ku yaakaar ne yaa ngi yëngu jëm ca la gën war ngaa sant sa borom bu baax loolu lépp luy wamat bi mu di ci tax dañu war koo waxtaane mu def lu rëy ci xol yi ñu ko topp te loolu yàllaa ko def muy li gën a jafe ndax mooy li gën a am kon mooy lan moo di cofeel ma tëkk bi mu nettalee dundu gaañu baax ni ak seeni jikko ak seeni def yi ak seeni melo ba noppi di naw xéewalu ñi leen jéggal dafa ne tuuba li abdin muridin sadiqin lahumu bi xidmatin aw bi xubbin aw hadiyatin ba mu ne texe texe bu sax àddina ak àllaaxira bu mat sëkk ñeel na jaam bu leen jox boppam te dëggal jëf ja xolam dëggal la la muy wax ñi cër yi jëfe ci nan mu ne bi xidmatin ci liggéeyam leen aw bi xëddin cofeel la teg ci xidma soog a indi hadiya kon cofeel lu am solo la ndax Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na al mar'u ma'a man ahabba ci waa ji ko doon laaj kañ la saa di taxaw mu ne ko loo xaroo saa ba di ko laaj mu ne ko man de xarawuma ko julli bu bari wala koor bu bari wala jihaar bu bari wala sarax su bari waaye nag xaraw naa ko sopp yàlla akub yonentam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko almar'u ma'a man ahabba fu nekk ak la la yàlla booleel kon nag sopp bu baax am na solo rawatina jëmm joo xam ne suñu borom fonk na ko fonk bopp yëkkati na ko yëkkati bopp bëgg na ko bëgg bopp may na ko lool li ngeen fi taxaw ci kaw suuf yépp mu moom moom kenn ku sañ yëkkati loxoom ne laqad sabaqtu fala yaxfa ala i illa ala ahadin ashqaahu mawlaa borom bu sell bi teg ma ci kaw bindeef yépp maa jiitu jiitu boobu ma jiitu du ump kenn ku dul koo xam ne kii boromam bi ko bind texee dil na ko ñu koy wax wax ko ngir fuukare wax ko ngir wane boppam wax ko ngir ku ko topp bu adduna bépp walbatikoon ànd ak moom di ko liggéey lu mu wax ñu def lu mu tere ñu bàyyi mu adduna bépp wan ko gannaaw di ko ŋàññi di ko jéem fu ñu toll la yemale cap cap cap ci xol bëggul dara ba dara jeex lu yàlla wutul dara lu dul yàlla mësu la sonne dara lu ngërëmal yàlla bi mu fi dikkee ba ñu fi jógee ci ngërëmal yàlla rek la nekk ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dama ne boo dee wala ngay wut yàlla ka wut ba am ko téye ko ci nga ñaan ko ko mu jox la ko moo gën yomb yow sa bopp amuloo kàttan amuloo xam-xam amuloo man-man nga di ko wut ci sa jëfi bopp li ma koy misaale waxoon naa ko ci suba mooy ci ruuj toolam ba mu set mu taw ba tooy mu ji bugam ba mu ñor mu góob ko dëgg ko ci sàqam bojj ko ba mu set mu soq ko foofu ko ko mooñ ko togg ci rem togg ndawalam ba siin di reer nga ñaan ko bu tibbee jox la da ngay sex rek sàqam waaye kay ruuj boo ko ñaanee bu la dogalee suuf rek la lay dogal yaay wuti jiwu yaay nekk mu taw yaay bay yaay góob lépp yaa koy def ma ne kon ci am yërmande yërmande yàlla am ngërëmal yàlla wut ko ci moom mu gën a yomb borom àll yu gàtt yi ne nit mënalul moroomam dara kenn mënalul kenn dara àll yu gàtt rek ko yóbbu ñu ko wax xanaa weddi nañu alquran weddi hadis sallallahu taala alayhi wa sallam neen yadxulu fi shifaati ahadin rajulin min ummati mislu rabiata wa mudar kenn nit rek ci sama xeet bi dana ram lu toll ne jiir rabia yëpp ak jiir mular yëpp mel ne ku ne lu toll ne jiir wolof yëpp ak lu toll ne tukulóor rasulullah sallallahu alayhi wasallam mi yàlla tànn ci bindee fi yónni ko mu doy ko wóolu ko ba jox ko la mu gën a fonk mu te ne alxuraan ne wa maa yantiqu anil hawa mu wax loolu bu ko weddi yaa xam sañ naa ne man de mën a duma kenn dara waaye bu ma nee kenn mën a du kenn dara tooñ naa boo seetee fi ak jamono ji ñu da nga gis nit ku kër kër yi liggéey bi liggéey bi liggéey bay bëgg dee lu mu reere te ko nga gis ku mu dendal ca dëkk ba mu nekk man koo jox man koo may dundub at ni ñu rawante nag ci àdduna yàlla wax na ci alquran ne alaxira la raw wala alaxiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdilan alaxira la daraja yi gën a ëppe ëppantee ca la ngëneel lay gën a ëppantee ni ñu rawante ci àdduna day bu ko darajee rawee ci allah rawante ci alaxira ngëneel yi gënee ko nii loo foog ni mënu la am mën naa am lu tax yàlla dafa tëliwul dara te yafalu ma yasha lu ko soob lay def te it am na liberté def la ko soob ndegam nit yi def la ko neex ak ci yàlla ñi nga xam ne laa mu àtt ba ñu xas ba àtt kenn du ko seetaat laa yafalu amma yafaluhum yasaluuna doomu aadama yi daañu leen laaj li ñu jëf ak li ñu wax ak li ñu dox yàlla kenn du ko laaj dara la ko soob lay def boo bëggee def na ko boo bañee mu def ko lu bëgg ko mu noppal na ma ne kon loolu bu fekkente ne jëmm be demee noonu mu ngeen daje di ko waxtaane woo ma ci danaa leen sant danaa leen gërëm ndax jihaar la imam ahmad ibn hanbal nee na wa inda zikri salihina tanzilu rahma bu ñuy waxtaane gaa ñu baax ni yërmande yàlla dey wàcc ah rawat na ku mel ne dañ jihaar la ndax nit koo xam ne nettali benn jalooreem bu mu def rek nit dégg ko mu dugg xolam mu doxe ca sopp ko ramb nga ko ndax nee na wajhu lazi yuhibbuni yëpp yàggu yow ma wujuhu suada qad yàggu xar kanamu képp ku ma sopp bu yomal xiyaamee ba xar kanam yi ñi texe ñépp leer nañ ka ma soppoon xar kanamam day leer nañ jàng ngeen ko bu ñu waxtaanee Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu taala anhu ñu ngi yaakaar yërmande yàlla wàcc ci ñun ak njëggalam damaa waxoon sànq ne suñu borom bëgg na ko bëgg gopp fonk na ko fonk gopp na ko jiital gopp ku yàlla xañ rek a koy impale ku yàlla xañ rek a koy bañ ku yàlla xañ rek a koy wan ku yàlla xañ xol bu yàlla def texee rek a koy bañ moo ko wan waxuma ko yàlla dafa fëluwul yàlla lu rëy la li mu santaane lu rëy la ama am solo jaam bi mu gën a fonk jaam yi yónni ko mu daj li mu daj la ko jar ku ko fonk yàlla fonk la bu ñu dee waxtaanee waxtaanu Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala anhu dañu mën a wax lu bari dañuy jaaxle duñu xam fu ñuy tàmbalee duñu xam ñuy doore duñu xam fu ñuy ndax li shaa'ir bi ne an taqat min fawaadilu ay ngëneelam moo may wax loo ngëneel yi dañuy lëm sa xel ba doo xam koy tàmbalee ci fi indi diine ki tax xam yàlla ki tax ñuy jaamu yàlla ci kaw mu di Muhammad ibn Abdullahi sallallahu taala alayhi wa sallam lu mbur ma dajul ca taal ba daj na ko bi mu tàmbalee di woote diine mbindee fii ci jamono sëpp la di jóg lu mu wax na mu gën a nit ñi gën leen a xame yàlla na leen ëpp ëpp gën leen a ragal yàlla na leen ëpp dogu mu ne bu ma jàppoon fab jant bi ak diisaay bu tàngaayam léppam teg ko ci sama loxo ndeyjoor bi fab weer teg ko ci sama loxo càmmoñ bi ngir ma bàyyi liggéey bi ma yàlla sant du ko bàyyi ba keroog sama bakkan di rot ma wute ko loolu la si Ahmadou Bamba waxoon mu tàmbalee fekk yoonu murid dañuy ne ko borom xam-xam yu mag a mag yi fi newoon dañ ne ko fekk yoon wu ràpp boo xam ñëpp bàyyi woon nañ ko ndax dafa diis kenn mënu ko sóobu ba àgg li ma ma Xasaali yi waxoon كلما عظم المطلوب وشرف صعب مسلكه وطال طريقه وكثرت عقباته ñépp lu mbir gën a amee njëriñ lu mbir gën a rëy lu mbir gën a tedde yoon wa ci jëm gën a jafe gën a bari étape yoo war a passé gën a bari ay ñagas-ñagas gën a bari ay ànd ay lëndëm lëndëm ay ndox ay ndox ment ay ndox suuf bu ko fukk sooboo xëy na kenn rek ak wala kenn du àgg jamono ji mu doon ñu ko tàmbalee. yéen a ngi ànd ak waa Daahira Ahibaay Serigne Sam Mbaye taxta raaya Seexul Xadim Touba. ñu nuroo dox yi nuroo dox yi ba nga ne wenn dox yi ngi la. bu lu nekk seet na daj nañ dóor nañ leen génn nañ leen lakk nañu seeni i kër dàq nañu leen nangu seen i soxna nangu seen alal di leen tëkku lu ne def nañ leen ko. waxtu wala suñu gën a metti bu ñu demee ba jaaxle ba ñuy sëriñ bi mu ne ñun xanaa du ngeen a xamul ne saaba yi ñooy seen bàyyi ci lislaam lu ñu dajul woon sidna Bilaal dañ ko daan naq ci ndox ba nga xam ne noog yi des na tuuti ñu soog koy génne ba mu sëmmali ko xam ngeen ne Arabie ni mu tàngee dañ ko daan jaaxaanal wala ñu defee nañ ko fab bloc doj boo xam ne nii ay ay dizaine kilo yu bari lay peese ñu teg ko ci dënn bi naan ko udkur muhammadan bisu taagal muhammad sallallahu alayhi wasallam wala mu naan ahad ahad kenn rek kenn ba mu ne ko la wax ahad mu jëm ñu baaraam bi wane ne yàlla kenn rek te dara mënu koo tàggalee moom. famille yaasir muy Ammar ak Sumaya ndeyam ak yaasir ci boppam dañ leen daan génne ci àllu Makka bi kon naaj yu gën a tàng. di leen mbugal mbugal moo xam ne mbugal gën koo tar ngir rek nañu bàyyi sëriñ bi di leen won dox yi ni ñoo ñaat nañu def la ñu dajoon moom ci boppam mu seet yonent bi sallallahu alayhi mu jaaroon ak li mu dajoon sallallahu alayhi wasallam yow ma Uhud dóor nañ ko xeer mu diis ba mbaxanam ñeñ ñu mu soloon nor ci bopp bi ba jaaro yi dugg ci tàmp bi dugg ci biir ñu gas kan sànge ko ay car bu daanu ca ba ak Zubayr ñoo ko doon xëcc génn ñu dóor ko doj ba mu tëddee wet ci suuf ba ñu moyee la mu digle woon yéefar yi ëpp nañ leen ñetti yoon ba ñeent daanaka kenn nit kuy xeexal ñeent la ñu woon ñu wër leen ndombo ba tasaare leen yu foowa kenn kenn ci ñoom ci saxaaba yi gisatoo sa morom defe nga ne yow da ngay dund ñu siiwal ne rey nañu Muhammad rey nañu Muhammad kon xam ngeen ne foofu gëm yàlla dëgg dëgg dëgg dem ba àgg ci xam ne foo ne yàllaa fa ne te bu adduna bépp bokkoon di la fexe te nga gëm yàlla doo ko boo gëmul yàlla lu la ne xuuf nga sànq bi ñu dem ay benn benn rek des xeex rek li ñuy xeex léegi ngir bëgg génn duus bu mag ñu leen ëmb muy yéefar yi mu te leen tëj ñu wut leen romb wet gu nekk doo gis kenn ku xam na ne loolu gis na xandax dañ ko metti dañ ko metti bi nga xam ne ne sedd bi gën tar ci sedd yi boole taw ak lëndëm mbooloo mu mat fukki junni topp leen ñu di ay ñu di benn junni fas leen yéene faagaagal soog a dellu ba naafeq yi nga xam ne seen ngëm woyofoon na ñu dellu gannaaw ñuy tàggoo naan ñun kat suñu kër yee dafa wéet te dafa sori te yéefar yi mën nañ ñoo doxe gannaaw ñenn ñi di ko defi lay te dara du ca dëgg ñuy wàññi ko ba jullit yi di tuuti yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mel na mu meloon gis ba mu dee ba mu ubbee màkka nga xam ne lislaam yaat na lislaam a am doole ñëpp ko ragal waaye ragalatuñ keneen na mu meloon gis boobee la mel ci gis yow ma xam ndax boobu xam ne kon gëm yàlla bokk na ci nubuwa nubuwa mooy mbokkum wilaaya wilaaya waxtu bu matee ba mat day dellu ca cosaan la di ca lenn mu mel ne jëmm jëmm loxo bu ci metti jëmm jëppay metti jëmm jëppay metti suñu borom tabaraka wa taala ba mu bindee Muhammad alayhi salaatu wasalaam ak leeram bindegul dara yàlla ci boppam nekk na te dara ñëwul ci kawam dara ñëwul ci suufam dara ñëwul ci gennam wet bu mu bindee asamaan ak suuf ak arrêté kursi yi bind adduna ak alaxira te nam nele woon ba tey la nele nam nekke woon rek la nekk ram sotti ko waaye bu mu bindee dara Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tabbal ko ci ay géej géej bu ci ne mu di ci sabbaa ay junni junni ak borom sàkkoon na roox yoo xam ne ñu nga woon ci biir leer ga di sabbaa di jàmm loolu tax ci Ahmadu Bamba radiyallahu taala anhu de jaamu naa sama borom ñett ci junni at te suñu borom tënul Adama moo doon xalifatullahi fil ardi wuutu yàlla ci kaw suuf wuutu yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam ci kaw suuf doon gi mu doon yonent bi ci zahir ak ci baatin moo waral mu woo jaam yi woowu leen jëme ci boppam de daf leen a woo rek jëme ci yàlla waxuma la sax xutbul xaw waxuma la sax bokk ci ab daal yi waxuma la sax wàllu yu kaamil waaye nit ku honnête rek ak gor nit ku yiw te gëm yàlla gëm ne loo wax da ko waxaat te da nga taxaw bis boo xam ne daañu la xisaab ba keroog ba nga ganee adduna jooy ya nga jooy bind nañ ko te da nga ca jaaraat ba keroog ngay génn adduna doo waxal yàlla ñu la wóorul foofu bi mu naan ilay yaqaadallahu ma lam yakuni wala yakunu abadan limumkini booba wóor suñu borom xamal na ko ne ko li jox naa la loo xam ne bu ma ko joxee ci mbindeef mukk te mosuma koo jox benn mbindeef waaw mbiram lu lu lu luñ war a waxtaane la ndax lu tax sopp gi sax lu ko murid yi sopp ak wóolu gi ak gëm gi mën nañu mënu la wees waaye nag ba tey xol mbubb la moo xam ne boo ko solee ba mu yàgg faw nga fóot ko mooy wa dakkir fa inna dikra tanfa'ul mu'minin fóotaat ko muy delloo si ko ci yàlla delloo si ko ci yonent bi delloo si ko ci sëriñ bi dëgg la yàlla ci boppam moo bind jaam te ba mu koy bind kenn dimbaliwu ko kenn fekkiwu ko kenn yëgul dañuy bind sa morom kenn yëgul sax ba ñu lay bind kon nag moom moom lépp te féebu di sàkku ngërëmam di jaar fa ko neex rek mbindeef mu la tax nga def lu neexul yàlla mbindeef moom bu xamee dara bu la bu ko yëgoon dañ ci yow kon nag wax ba wax jeex dëgg ca gën te nit bu seetee ba xam ne lépp lu mu wax dana ko waxaat war la mu wax <coughs> waaye noo ngi jaar rek ci li wax lépp ak mu fas yéene wax lépp da ko koy jaar ci loo xam ne ku nu ko laaj rek ñu teg ci sa baaraam mm-hmm. waaye duñ ko wax ci xol duñ ko wax rek ci loo xam ne du sax fenn wala duñ ko ci fenn ku ko xamul nag boo ko boo ñëwee laaj ko daañu la ko wax ba mu doonee buntu yàlla ci kaw suuf buntu yërmande yàlla wóor na ku jaarul ci moom doo jaar fenn ndax tawaafu kulli man alayhi ankara inda ilahi wa nabi dañu iskaraat képp ku ma weddi boo demoon ba ca Makka di wër Kaaba bi yàlla du ca sant yonent ba du ca sant lu tax lu waral loolu doon bi mu doon Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci zahir ak ci baatin ndax dañ ne ak nubuwatu ba'dun la yataba'adu wal wilayatu ba'dun la yataba'adu nubuwa maanaam prophétie boo ko weddilee kenn ci yonent yi mel na nga ne weddi nga yonent yëpp xutbul xaw si boo xam ne itam suñu borom fësal ko ba wax loo ko mu wax ku ko nga ne weddi nga wàll yëpp ku weddi wàll yëpp weddi nga yàlla wax ko ko du def def le te yàlla lu wax rek soxlaatu la xalaat soxlaatu la seet ab jullit bi gëm na yàlla am na gëm rek la ca am gëm rek la ca am yàlla ci boppam dafay lu jafe àgg buñ delloo ci tàmbalee ci ngir leeral yi nu bëgg wax ci mbirum sëñ Tuubaa tasawuf ci lan la tegu tasawuf fànn la boo xam ne mu ngi sës ci mu ngi tegu ci kaw principe bi ne nit ñaari élément maanaam ñaari jàmbur la ñaari jàmbur lañ fi dajale muy jëm ak roox roox bu ma nee roox naftu naatiq laa wax waxuma lii dundal rek nga xam ne bàyyi ma ne am na ko lépp luy dund am na ko waaye li nit jagoo moom dong ma tax may wax xam aw yu nettalee bi ñuy laaj sallallahu alayhi wa sallam njurum roox di secret suñu borom mayu ko ndigalal mu wax ca ndax bu ca waxoon ulama yi daañu ci xuus te daañu wax lu leen wóorul te daañu dugg ci secret yàlla mu ne quli ruux min amri rabbi yi ne leen ruux secret suñu borom la mbirum borom la wa ma utitu min al ilmi illa qalilan doomu aadama yi tuuti lañ leen jox ci xam-xam liñ leen jox ci xam-xam nag mayu leen ñu mën a xam ruux na mu mën a na mu demee ruux moomu nga xam ne bopp lépp bu bi nga xam ne dafa nekk diggante matière ak bokkoo fii bokkoo fii li nga xamee ne boo bëggee taal ab taal da ngay wutum néeg mooy ñax mu nooy wala bokk pétrole wala këyit lu nooy lu gën a nooy nga xam ne boo ca tegee safara mu gaaw a jàpp bu dee tàkk ba jàppal matt mu dijj ma nga xam ne diggale bi nga xam ne diggante matt mu dijj mi ak safara yi nga teg li nga xam ne nuru na matt te mooy poñet poñ poñoor mu nooy mi wala pétrole bi wala essence bi niroo jege itam safara wi nga xam ne ñoom ñaar bu dee ñoom rek dara du xew mu di esprit ci boppam nga xam ne diggante ba matière mënuñoo jàppante ñu doxalee roox al ci diggante bi nga xam ne am na finesse mën naa diggalee yaram mën naa diggalee roo ba noppi am na proximité mën a diggalee ba tey yaram jëm donc sax du ma ci xuus ndax taxul ñoo jóg dama li ma bëgg a wax rek moo di ne lu mu gën a gàtte ñaar ñi nekkal nit. mu di ruux ruux mooy li nga xam ne leeru yàlla li nga xam ne ci lañ bind malaayika yi bi loo xam ne dafa mel ne seetu dafa mel ne seetu dafa xam boromam trop ba suñu borom bindee roo yi te bindagul jëmm yi moo tax ba mu ne alastu bi rabbikum ñëpp ne balaa xam na la yaay suñu borom roo ay meroom am na lu ñu ci daan masle am na lu ñu ci teree wax moo mën a teewandoo ci béréb yu bari moom la dara mënu la dox digganteem ak dara ba tee ko àgg moom la niir bi mënu la tey gis la ca gannaaw niir bi moo dul yëg tàngaay moo dul yëg sedd moo amee nelaw yu bari yoo xam ne xamuñu ko ruux moomu ma ne ba mu setee wécc mën a bànneexu ci leere yàlla jotegul ak yaram dara te façon ak yàlla wëlëree ba mu ne balaa yàlla ne danaa seet ñi dëggal ak ñi dëggalul dugal ko ci yaram mu mel ni jëmm bi ñu ci kasa boo xam ne amul bunt amul volontaire bu jant bu fenkee doo ko yëpp bu sooyee doo ko yëpp doo ci dara léegi nit ki nan la mën a def moom mi ci biir tabax boobu ba mën a gis ceeñeeri jant bi mooy mu fokk miir bi wala mu toj ko wala mu xaat ko ci kam la ca ceeñeeree mën a jaar rek lay leer loolu noonu la ko soofu def bi ñu ne esprit poids maanaam roo ak yaram ñaari antagoniste maanaam ñaar ñu bañante lañu loo dimbali kii xeex nga ko kii bu nit ki saxee ci di ko di jox yaram lu mu laaj bu di lekk naan bànneex def lu la neex wax lu la neex sàggat foofu yaram di gën a am doole ci kaw roo roo di gën a fat leeru yàlla di gën a tëree dugg dootu dugg ñu fi gën a umpale ëllëg gën a sori yàlla wax boo xamee ne mu ngi jox ruwo li mu laaj li ko tàggat na mu waree mu mel ne tabax boobee ñu ngi koy toj muy gën a leer ma ne nag ruwo dafa mel ne seetu am na li ñuy wax ay attache terrestre maanaam yi ko yi euh, xëcc nit ki jëmee ci àdduna muy lekk geeg naan yeeg xew-xew yi ak ñi muy waxal ak aajoom yi muy dox di ko jéem ak nit ñi muy waxal yooyu yëpp nga xam ne daf koy xëcc di ko jëmee ci àdduna am na tuuti misaal moo xam ne dana ko won moo di nit bu nelawee dana génn gént ñetti xaaj la am na gént boo xam ne xam ngeen ne mu mel ne appareil photographique yow yuur yuur du nelaw bu nit ki nelaw moom mu ngi wëndeelu li mu doon gis ak li nit ki daan wax li mu daan def ci xelam mu mel ne daf woon day dellu si waat dina dikk ci maanaam gént nga di ko gis muy gént yi arab yi tuddee abxaasu axlaamin amul tekki ñaareelu moom ñaareelu gént bi nga xam ne coole ñam yi la daan lekk ak wëlbati bi ngay wëlbati moo koy bind moo koy créé moo koy sos ñaari kat yooyu yëpp di ñu gën dara jënt gi tax ñuy wax nga xam ne moo jóge ca malakut moo tax sallallahu alayhi wa sallam ne ar-ru'ya as-salihatu min rajulin salihin juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an min an-nubuwwa jënt gu sell waa ji yiw bu sell jënt ko mu mel ne nubuwwa maanaam prophétie maanaam ak yonent ñu séddale ko ñeent fukki xaaj ak juróom benn benn ba mooy gént boobu boo ko seetloo ay mandargaam gént bu gàtt lay doon ñaare wetu njël lay ñëw jëm fajar da koy mën a nekk ni ñaare bu dee ko am gént boo ko defee boo yeewoo moo am ci bis bi ci topp la wala féet weer wala féet at da nga ko gis ni nga ko gisee woon ana ko gisee woon lu amul kenn mënu koo gis boo géntee ne jiw jox na ma leetar nga yeewu jiw mu jox la leetar dafa am foo ko gisee sa bët yi gisu ko la na ko gis sa roo roo bu na ne dafa mel ne roogi fu mu ko gisee fan loola amee fu loola amee lawhul mahfuz li ñu tuddee la tablette bien gardée lawhul mahfuz bu fekkee ne nit ki lu tax bala koo mën a gis di nelaw moo di attache terrestre yi ma waxoon maanaam nit ki yi koy xëcc jëmee ci adduna yi koy xëcc jëmee ci lépp luy matière yi koy xëcc jëmee ci bànneex yi koy xëcc jëmee ci ay soxlaam jëm ci li muy diggaale nit ñi jëm ci yooyu yëpp moo koy ferme ba mu waxtu mu nelawee attache yooyu day affaiblir du dem mukk waaye dana affaiblir ba dana ci yi koy xëcc jëmee ci adduna yi koy xëcc jëmee ci lépp luy matière li koy xëcc jëmee ci bànneex li koy xëcc ci ay soxlaam jëm ci li muy diggaale nit ñi jëm ci yooyu yëpp moo koy fermé ba mu waxtu wu nelawee attention yi day affaiblir du dem waaye dana affaiblir ba dana feebal woyof woyof bopp dana tax ruux ci boppam mën a épanouir mën a ubbi ko bu ko defee lawxul dama ne mu mel ne seetu bu ruux melee ne seetu ñaari seetu bu ñu leen jàkkaarloo euh, su war yi maanaam image yi nekk ci biir day reflété ci biir bu ko defee lawxul mahfuz xew-xew yi cay xew daal di rafetlu ci xolu nit ki moo na maanaam lumière bi mu amee ci xolam xolam boobu nga xam ne mooy rox gi waaye nag du caa génn rek waxtu woo nelawee xol boobu ubbi ko rek nga gis ci loolu ndax am na leneen lu war a ñëw lu war a intervenir nga mën a gis moo di tabeek suñu borom bi al jurul ilahi yi tabe boobu mooy naawal riir bi nga xam ne moom muur seetu ba ba nga xam ne seetu ba dana leer bu ko defee xol bi mën a taataloo la xew ci lawxul mahfuz nga mën koo wax principe boobu nag nit ki wax naa ne wax boo xam ne mu ngi gën a dimbali roo ci jaamu yàlla jàng alquran beru li wax méditation maanaam di xalam di xalam yàlla di xalaat ëllëg di xalaat traayu bàmmeel wattandiku lu bari bàyyi adduna jublu boromam ba mu neex la di sa bëgg-bëgg boobaa booy dund sax di wér nelawoo boo demee ba ci béréb bu wéet nga takk say bët génn sa xel ci lépp adduna di sikkar di tudd yàlla allah allah allah ba nga xam ne tur woowu ngay tudd suñu borom dem nga ba sa lan ba mu taxaw maanaam di taxaw ci sa xel jonn ba mel ne da ngay moom da nga dem ba sa jëmiñ ji ni muy rafet sax yow doo ko yëg bu boobaa dafa mel ne dañoo ubbi malakoot yëpp ngay jàlloog roox yonent yi jàlloog aras jàlloog kursi yu jàlloog lokki mahfuz jàlloog umul kitaab yi jàlloog yëpp waaye nit ñi dañoo wuute maanaam kenn ku nekk am nga maanaam ay disposition maanaam yu ñu juddaale istidaad bi ñu juddaale am na ñoo xam ne dañuy juddu am ay kiiraay yu taw ak ñoo xam ne dañuy juddu am kiiraay yu yelleer ñooñu seen jihaadu nafsi maanaam seen combat bi ñuy combattre seen am maa ngi maa ngi jublu l'âme charnelle maanaam bakkan bi ñuy wax ndax un suuf bu ñu waxee bakkan ñaar li ñu si jublu ñu seytaan yooyu meloy seytaan yooyu mooy bànneex ak mer ñaar ñooñu ñooy ñuy dox gën a ak boromam bànneex mer. bànneex bokk na ci bànneex bëgg daraja bokk na ci bànneex bëgg concurrence maanaam bëgg a wujje boo amee lii sama morom am lii naa ko gën leen lii am na ko naa ko am yooyu yëpp ci bànneex la bokk bànneex bokk na ci ragal coono ragal ñàkk ragal yooyu yëpp bànneex ak mer nag ma ne ñoom ñaar ñaari élément la ñu ñoo xam ne texee bi fu mu jógee ñoom ñaar kenn ko ci waral nit ki nga xam ne texee bi ak texee dem li ko sabab mooy topp bànneex bu keroogee buy dekk yi yomul xiyaam mbaam foofu meloo mbaam foofu lay meloo buy tàbbi safara meloo mbaam foofu lay tàbbi ndax jëmmi Muhammad sallallahu alayhi wasallam ju tedd ji li mu nuroon borom du ko lakk ndax yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na inna allaha wa taala xalaqa aadama ala surati beneen xadis bi ne xalaqa aadama ala suratihi suñu borom bind na aadama ci melaw boppam loolu lu ñuy taawil la ndax suñu borom ci boppam kenn du ko niruloo melaw nit waaye am na maanaam muy tekki xadis yooyu nga xam nit dafa ñëw mel na dafay jox suñu borom ay loxo wala ay tànk wala li nga xam ne doomu aadama daf koo amee dafa am leneen nu ñu ko war a déggee misaal la ndax dañu fekk ne nit ñi fi ñu toll rek la ñu mën a waxee ñoom te moo t yàlla tànn koo xam ne nit la mu ñëw wax nit ñi ngir ñu mën koo roy mën a seet la muy def nga xam lu muy def ñoom ñi nga muy tëlee ni ñuy tëlee muy bëgg ni ñuy bëggee loolu moo tax yàlla ñun ñi jaam boo xam ne day lëm mbiram yépp ba la mu ko yónni rek des ci bu ko defee jaam bi ñu gis lu jëmmi doomu aadama waaye nag dana leen wan loo xam ne lii dana tax ñu xam ne kii li mu wax dëgg la yàllaa ko yónni mu ne nag loolu melo mbaam foofu it ndax mbaam foofu ci baatin ci islam euh, suufiya mooy tekki bànneex mooy tekki bànneex ndax xadis yooyu ma wax ni yëpp dafa jox suñu borom daan fi nekk xadis bi ne ya suñu borom tabaraka wa taala bu yomal xiyaamee dana ne ci bépp xeet wàllu safara daañu tibb jox safara tibb jox safara tibb jox safara ba mu jeex safara ni suñu borom dolli ma doy léwu ma suñu borom tibbati jox ko ba sàkk ay nit keroog bis booba tàbbal leen ci ndax dafa giñoo ne dana feesal safara safara tey fees ñu ne mu fab tànkam bu tedd bi nekkoon nii ci safara safara daal di kama ñëw ba mel ne der woowu nga sànni ci taal naan fat nii fat nii fat nii doy na doy na doy na tiit na xam muy def loolu la dañ koy taal suñu borom kenn du ko jox tànk waaye wax yonent bi sallallahu wa borom tabaraka wa taala dana wàcc ba ci asamaan si adduna si njël bu nekk naan ñaan leen ma may leen ubbi bunt yërmande yëpp wàcc boobu ak ñëw bi ñu ne suñu borom dana ko ñëw yobal xayaam ca bisu pang ba ca bisu taxawaay ba bu jaam ñi lottee ba jaaxle ba Muhammad sallallahu alayhi wasallam def shafaatul kubra ba mu njëkk a yónni ay malaayika yoo xam ne bu ñëwee ci seen melo wu raglu wu tiitlu wu rëy doomu yàlla xanaa ah, kan mooy yàlla ci yéen bu kan mooy yàlla ci yéen nga ji dana leen tiitloo ba nga xam ne bu ñu doon doomu aadama daañu wàccu ñu daal di sàbbaal suñu borom sellam biir subhanahu ma nasanahu rabbuna noo ngi seede sellu suñu borom ji wëlis kenn ci ñun di ko doon waaye dana ñëw ñëwagul parce que borom ñëw loolu yëpp lu ñuy taawil la digression la boo xam ne xaw na gudd toujours li ma dal waaye ma dellu siwaat ba tey ci principe bi li ma wax nag ne nit ki nga xam ne soobu nañ yoonu tasawuf te am na istidaat bu mag maanaam am na disposition prédisposition boo xam ne yàlla daf ko bind ngir boppam mu war a jaar yoonu yàlla suñu borom woo ko nga xam ne xëcc gi ko xëcc mënatu la dellu gannaaw faaw mu jëm ci boromam tabaraka wa taala nam yàlla nam koo xam ne nit ne liir boo xam ne bi day namp day gis ndeyam ni mu koy nammee ba nga xam ne nam gi mu nam yàlla bu ñu ko wëggee woon géej yépp du màndi kooku bu jaaree ci yoonu yàlla jaar ci yoonu yàlla lottal jëmmam ji nga xam ne moo amee gàllankoor yépp moo ëmb ñuy dox digganteem ak yàlla yépp moo ëmb kiiraay yépp lottal ko bu lottal ga ca war ba àgg ci fat am fat bu demee ba am fat ci boppam bu fekkee ne moom mi dem ba am fattu laa wax wala bi dem ba am fattu bu amul sëriñ bu ko yiir seetaane ci kàttanam gu bari dana ko feeñu foofu bu ko feeñoo ndax mu ngi feeñu mu ngi amee si boo xam ne boo toogee janloog li ci jamono jëpp janloog nit ñi nit buy wax ak yow nga gis li ci xolam xam li mu nar xam li mu bëgg a wax xam na mu koy waxee xam fa muy mujj lépp nga xam ko nga daal di am ay pexe ak i jëfin ak i defin yoo xam ne da nga koy mën a jëf di ko jëf leen teg jàmm boo jengee lu bon bon jëm ci loola la sa xol wàcc na yàlla da ngay mujj daal di nekk jabar bari na boo diggee ñu naan wàllu yi dana yàqule yonente dul yàqule wàllu yi yàqule yëpp ci diggante boobu bi ñu demee ba am fatxu a bari ci la leen di dale bu ñu amul sëriñ kon sëriñ ñàkk foofu mun la ndax li ànd man adima cheikhan mursida fa cheikhuhu cheytan xaytu asada bu fekkee ne nag loolu yëpp suñu borom musal na ko ci feeg àggagul ci tamkiin mi ngi ci talwiin talwiin mooy lan day day yokk ci yàlla ay xaal daf koy gañe daf koy gane muy gis lu mu xamul di gis lu mu xam fu mu toll du dal du dolli ko ci boppam du dolli ko ci boromam waaye léeg-léeg mu dem ci lu ñuy wax xaybatu al xayba ak xudur ñaari xew-xew la yuy gane suuf yi ne yi xaybatu boo ci tolloo mooy yëgatoo sa bopp ne am nga yëgatoo dara xamatoo dara ne dara am na nekkatoo fenn yaa ngi mel ni ko amul nit ñi dox lañ lay jàppe ci loolu bi ci Cheikh Abou Yazid Bustami tolloo Zunnunul Misri benn wàll yi bu kéemaane yónni na dongom ne ko demal nga seetal ma Abou Yazid Bustami ci lu mu nekk ba mu dikkee fekk Abou Yazid Bustami toog mu ne mu di ko laaj naan ko man de dama doon seet Abou Yazid Bustami anam te Abu Yusuf Bustami xamul ne moom mooy Abu Yusuf Bustami mu ne ko kan mooy Abu Yusuf Bustami man mënu maa gis Abu Yusuf Bustami bu yàgg ma tey maa ngi ko soxla xamu fu mu nekk xamu sax kuy Abu Yusuf Bustami mu daal jënd si nett li si dinaa ko nuyu Misri na Abu Yusuf Bustami jëfee mu ne ko yàlla na ko yàlla yërëm mu ngi ci xayba xayba boobu lu ni muy demee sukkuroo ko raw sukkuru mooy mandité mandité nag lan a koy waral ci feeñu si borom bi daf lay feeñoo jamaal maanaam taar taar boo xam ne bi sa xol mënu koo dékku sa xel mënu koo dékku ko defee da ngay sa xol day sigare sa ruux day naaw nga wax wax joo xam ne yow ci sa bopp sax boo génnee ci xaal boobu ba dellu siwaat doo xam lu mu doon boo dellu siwaat doo xam ne nga wax kañ nga ko waxoon ak lu taxoon nga wax ko am nan nga ko waxee woon borom tam moo nekk ca kaw yooyu yëpp moo njuróowul ak loolu kooku borom tamit mooy ki nga xam ne seytaane ci boppam waxtu wu jógee jëm si jaam suñu borom xamal ko ko kooku xam nga ne kon moom suñu borom dox na diggante ak seytaane ndax suñu borom daf koy jëngal seytaane mooy xaatal fi baax seytaane fa kabkabahu xayrul wara loolu bu ñu ko seetee borom sukkur sukkur bi nga xam ne dafa màndi ba xamatul fu mu nekk mooy. ci lab bu jugee ci loolu nga xam ne li mu gis ba tax koo jommi noonu nekku njuuma jommal dem na ba tàmm ko ba miin ko ba yemale ko nit ñi muy waxal kooku moo nekk ci ma ne boroom tëmsiin yooyu nga xam ne ñooy aqtaab yi ci Ahmadu Bambaay seen njiit lu tax pour ko waxee nee na yajidu ni inda malikin muqtadir kullu waliyin li jinaani yabtadir nee na lu waliyu gaaw gaaw gaaw gaaw jëm ci boromam fa la may lu tax damma xayaati li xayaatillahi allahu daaxilan jinaan allahi nee na yàlla sama borom na ak dundam ak sama ak dund ak dundam jaxase ko muy nii ma nekk ci biir àjjana yi nga xam ne mooy jëm suñu borom tabaraka wa taala doomaa mucc rek bu gisee buntu mucc lu ko war lu ko war ba bëggee tukki gis otoraay na ngay def ngay dem ca gaar ba nga dagg paas loolu dagg paas muy lan mooy jébbalu borom àll yu gàtt yi ne jébbalu xaraam na jox yàlla jox sa bopp ku dul yàlla xaraam na man leen amu leen dégg dara ngeen déggul dégg dem ma ma misaal leen boog jébbalu mooy lan ak la mu demee nit ki de bis bu bañee jébbal boppam nitu yàlla bis bu ne muy jébbal boppam nitu kese mooy da ngay tawat dem jébbal sa bopp médecin bi bu la nee bul añ doo bu la nee bul reer doo reer bu la nee bul nelaw doo nelaw bu la nee defal lii doo ca baat yow kooku jébbal nga ko sa bopp loolu doo ngay jébbal jox ko sa mbir wet gi nga xamewul dara nga fekk ko xam ba xam ko ba mu ne ci loxoom nga ne ko maa ngi ne mën na sama bopp dara defal ma li ma li ma loolu doo ngay jébbalu yomb rek loolu rek. yéen a ngi waa Daïra Rasul Baye Serigne Sam Mbaye taxtara dañ ko xamul rek Touba. bisaa loo gàttee da nga lu aayul da nga réyal lu tuuti da nga tuutal lu rëy mas naa dégg sax fu ñu waxee lii ñu naan yenn murid yi ak yenn xaadir yi ak yenn tijaan yi cee na ba ko di def ñu tuddee ko lu xaraam wala bokkaale. ndax ñàkk xam li lan la taqbirul yadi fi nekk ak tabarruk su jot ci boppam moom amul benn sikki sàkk amul benn wuute ci ne defal ko kudul yàlla xaraam na bokkaale la te yàlla nee na bàkkaaru bokkaale bu ko bari mukk waaye lan mooy su jot ci sharia lan la sharia gis nan lan la tudd mooy da ngay ci suuf yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na dañ ñoo digal ñu su jotee juróom-ñaari yax xewam yi day tegu ci suuf sa cati baaraami tànk yi day tegu ci suuf sa yàqu jëb yi ak sa bakkan day tegu ci suuf sa ñaari tenk yi day tegu ci suuf ànd ak fas yéenee jaamu loolu moom la moom la sharia tuddee su jot ku xam sharia loolu la la tuddee su jot ku xamul sharia nag loola neex tuddee ko su jot njëriñ yi nga xam ne ñoo imposé ba nit ñi di leen topp ñeent lañu ki ci jiitu mooy Abu Hanifa ki ci topp mooy Malik ki ci topp mooy Shafi'i ki ci topp mooy Ahmad ibn Hanbal lan la ñu wax ci nii képp ku ne ci njër ci kenn si ñooñu nga topp nan seet ñooñu lu ñu wax nan tàmbalee ci imaamu Abu Hanifa moom mi jiitu fii moom lu ñuy wax al imaamu la azam lu mu wax ci lii nee na loolu kenn mënu cee di nga kenn mënu cee wax dara ndax defal nañ ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam Seydina Abu Ubayda defal na ko Seydina Omar ko kenn mënu ko kenn koo di nga ci islam kon nag nan jàng bu baax te seetaat téere yi lan la Malik wax bala nga ñëw ci Malik ndax moo ci am yi wax ñu ci def yépp dañ cee d'accord imam Ahmad nee na nga defal ko koo xam ne da ngaa yaakaar njëriñal addunaam sib nañ ko waaye nga defal ko koo yaakaar njëriñal diineem wala njëriñal ëllëgëm dagan na dara nekku ci ndax kilifa yëpp defal nañ leen ko wala ñu def ko kilifa lislaam yi jëkkee laa wax ñi nii nga xam ne ñoo sëf ñoo sëf ñoo sëf lislaam ñoo ko fi dot ñoo ko fi xal ñoo ko fi leeral ñoo ko wan nit ñi ba ñu xam ko laa wax maamu Shaafi yi noonu Maalik ci am beneen xalaat mooy waxul ne sib nañ ko de waxul ne xaraam ne nee na moom si boppam sib na ko lu tax mu sib ko maanaam moom sib na ko ko ko defal mu ne lu tax nee na ndax day waral buñ la ko tàmmee ñëpp di la ko defal nga amug rëy gis sa bopp yaakaar ne dara nga loole mu ragal mat naa ragal waaye nag la ñuy wax Malik du xaraamal lu dagan ndax xaraamal lu dagan moom daganal lu xaraam ñoo yem ci nekk aw fen la lu ci nekk waxal yàlla lu mu la waxal yonent bi lu mu waxul la Malik moom ci boppam ci daali boppam moo ne fitna ko moom ñu defal ko ko wax dëgg dara néewu ci dara néewu ci loo wóolu sama mënuloo koo rëcc mënuloo cee mucc ko ci ko loolu lañ digle ndax am nañ njër alxalaalu bayinun wal xaraamu bayinun wa min waraai dalika umur mustabihatun faman tarakaha salima wa man axada kaana karraati xawla alxima yusubu an yaqa fihi tabarruk bi ci des itam tabarruk barkeelu mooy lan yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam dañ ko tàmbalee ci moom boo demee teer gaañu la woon karawam ñu denc ko foofu ba mu fi ñëwee léegi junni ak ak ñeenti téeméer ak lu topp la boo demee daañu la woon wëñu ñu bokkoon ci mbubbam nga xam ne suñu boroom defal na ko daraja xeet yi mu nekk dund nañu daan alal di xeetu njëkk yi suñu borom wormaal na ko ba du leen ko def lu ñu tooñ tooñ lu tooñ ya bari bari bari bari nga xam ne moom la ñu jagleel shafaatul kubra bindee fi bi barkeelu ci moom dañ ko daan indil ay xale yu ndaw mu di ko teg nii ci penkam di leen ñaanal léeg-léeg xale saw ko ñu fab ndox sotti ci rek foofu la ñu jëlee wis xam nañ ne sobe raxas lañ ci wax waaye wis foofu lañ ko gisee ñaareelu tegtal bi benn sàmm bu duggoon ci jàkkee Madinatu Munawwara dem tuur ndox foofa bi mu taxawee rek nekk ko njaa àllee daal di génne affaire yi rek tàmbali saw saaba yi wax mu ne bàyyi leen ko ñu bàyyi ko ba mu saw ba àggale mu dal ne ni mu indil si woon ndox maanaam dalu ba ñu indi siwo bu bees mu ne sotti leen ko ñu sotti mu jeex l'imam Shafi'i dafa gént bi al mihnatul kubra di bëgg a ñëw mooy bi nga xam ne xulafaa yi dañ daan forcé ulama yi naan leen wax leen ne alxuraan bindeef la dañ ko bind yàlla ko bind te ulama yi bañ ba loolu ñëwagul imam Shafi'i dafa bi sallallahu alayhi mu ne ko neel Ahmad ibn Hanbal daañu ko nattu bu bu ba jàll danaa ko yëkkatil drapeau boo xam ne du daanoo te ba yomal xiyaam imaamu Shafi jàpp ab taalibeem yónni ko ci imaamu Ahmed ne ko boo demee waxal ma ko loolu ne ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam laa jénti ci mu wax ma nii ba mu àggee limaamu Ahmedu dal di jooy dal di summi mbubb mi mu pour kéem jox ko taalibe ba ngir dëgale ko ci jëndu Shafi yi bi Shafi yi bi taalibe bi ñëwee nettali Shafi yi jox ko won ko mbub mi mu ko may imaamu Shafi yi daf ne ko bëgguma nangu sa mbub mi di la ko xañ waaye demal nga tooyal ko ba mu tooy ba mu demee tooyal ko ba mu tooy jox ko imaamu Shafi yi mu sol ko ngir barkeelu te moom kat moo jàng mooy sëriñu Ahmad ibn Hanbal waaye teewul muy barkeelu ci moom kon barkeelu lu sax la waaw ma ne ndax bu ma ne woon ma dama leen di wax ne 24 bi conférence naa Louga ba 11h ma dem Kaolack conférence ba 17 ma ñibbi ci luga tey jii maa ngi woon ci conférence ba 2h dañu laa jóge Louga sama xel sax préparé sax sama xel di jëmu ci woon ndax naru ma woon a ñëw waaye bu ko yàlla jàppandale rek ma ne naa dem taxaw fa rek ngir seen xol seet moo ma indi gannaaw yàlla. xam nga ne kuy conférence da waa Daa'iratu Ahibaay Serigne Sam Mbaye taxta raayat Xadim Touba.